te jeexaloon nañu ghazwatu sawiq muy xare as-sawiq te li ko waraloon muy abu sufyan ibn harb mi nga xam ne dafa songoon guddi ñëw mi medina lakk fa ay tooli tàndarma rey fa ay ñaari jullit di damaat Ah, loolu mooy li nga xamante ne moo ko waraloon gisoon nañu xare boobu ba ni mu jeexe gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi nee na ci zil xijja la amewoon zil xijja mooy dernière année atum jullit kon ñun ñu ngi ci fin wu deuxième année bi ndax bu dee ne ghazwatu sawiq mu ngi am ci dul xijjata mooy weeru tabaski kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy ñu ngi génn ci weeru ñaareelu at mi di dugg ci ñetteelu at mi kon xew xew ñaareelu at mi ci lañ ne ci mujjanteel gi tey nag insha allahu taala ñu war a gis xew-xew bu neex nga xam ne dinañu génn ci xare yi ñu newoon boobu ba léegi depuis bi ñu ubbee kitaabul maghazi waaye ci xew-xewu comme que siira lañu ne nag mooy dundug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lañuy wax at mu ne ak lafa xew yi nga xam ne suñu boroom xam-xam yi raxmatullah aleyhim daldi nañ koy indi daldi koy saxal ci seen téere yi raxmatullaahi alal jamii muy xew-xew bu rëy xew-xew boo xam ne depuis boobu ba léegi ba ilaa yawmi diin mbégte la li kulli muslimin wa muslima muy mbégte la ñeel képp koo xamante ne jullit bu góor nga wala jullit bu jigéen nga li kulli man amana bi sayyidi rijaali sallallahu alayhi wa ah loolu mooy maye gu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maye sayidatu nisaa il aalamiin sayidatu as sayidatu faatima bint rasulillah sallallahu aleyhi wasallam muy maye gi nga xam ne moom la moom aleyhi salaatu wassalaam daldi maye doomam jooju di dogu resam bokk ci moom comme ni mu waxoon ne faatimatu bid'atun minni mu ne faatima de dogit la wu jóge ci man lenn la ci man looloo tax hiya sayyidatu nisaa'i al-'alamin ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi gën lépp lépp loo xam ne neena na man kii ci man la jóge sama lenn la xam nga lenn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo gën lenn keneen wala lenn leneen te loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seedeel ko ne moom eh, saydatu faatima mooy sangu mbooleem jigéen ñi ah sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne masumaa gis ku gine niroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci doxi nag lépp ku dul Faatima masumaa gis ku ginula ku ko ku ko gine niroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moomu nag di doomam jooju boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim dañoo wute ci kañ la juddu am na ñu ne mu ngi juddu cinq ans avant nubuwa gi avant risaala gi avant yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom di ko yónni euh, ci la juddu te yaayam di as-sayyidatu Xadiija radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma am na nag ñeneen ñu wax lu wuteeg loolu ah, ne bi muy juddu baayam mu ngi am quarante wala quarante-deux ans di aleyhi salaatu wassalaam kon loolu mooy gën néew boo seetloo loolu ndax prophétie bi trente-neuf vent la ak ay mois quarante ans yi six ci manki bu dee ñi ne dafa juddu bi baayam amee quarante wala quarante deux ans kon da ngay gis ne ñooñu waaye bële moo gën a siiw que ne mu ngi gane àddina moom as-sayyidatu Fatima cinq ans avant risaala bi avant nubuwa gi radiyallahu taala anha wa ardaaha moom nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ko may asadullahi al-ghalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa mu may ko ki nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginoon a sopp ci waa këram muy seydina ali alxalifatu raabi awwalu man aslama min al min al min al sibyaan mooy ki njëkk a dugg ci lislaam ci ñi féete woon ne woon tànk moom seydina ali radiallahu anhu looloo tax gis nga moom la njëkk a def tarjamaam ci taraajim yi nga xam ne moom lañuy def ci suñu sang yooyu di saxaabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallama wa radiallahu taala anhum anhum wa ardaahum moom mi nga xam ne xamul masula xam avant révélation bi après ku dul sangam di suñu sang di seyyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moom seydina ali moomu la ko may loolu nag mu ngi xewe ci li gën a dëgër ci li nga xam ne mooy ci deuxième année bi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaafid ibn kasirin raxmatullaahi aleyhi daldi waxe ci albidaaya wa nihaaya mu wa daalika dafa defar buntu ne faslun fi duxuli ali ibn abi taalibin radiyallahu anhu ala zawjatihi faatimata binti rasulillah mu buntu ngi ci dugguk seydina ali ci se di Fatima di doomi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne wa daalika fi sanati thintayni ba'da waqaati badrin moom imaam alxaafid ibn kathir mu ne te lii duggub mooy sëy si saydatu Fatima jox gu ñu ko jox boroom këram di seydna ali radiyallahu anhuma mu ngi xew ci deuxième année bi ginnaaw waqaati badrin di xare badr loolu incha allah dinañu gën a ñëw côté boobu euh, loolu benn wax la waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, lii mooy li gën a dëgër li imaam alxaafid ibn kasiir wax nii te loolu dinañ ñëw ci li koy wane incha allah waaye sinon boroom xam-xam yi dañ cee wuute comme ni imaam alxaafiz ibn xajar daldi wax ci fatxul baari yi raxamatu rabbaani euh, mu ne euh, waxtulifa fi waqti duxuuli ali bi faatima radiyallahu anhuma mu ne wuute nañu boroom xam-xam yi de wuute nañu moom imaam alxaafiz ci alfatx mu ne boroom xam-xam yi wute nañu ci ban jamono la seydina ali daldi jël soxnaam ci lu dugg ci seydatu faatima radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne fekk boobu mu ngi doon sharaa xadiis bi ma la ne dinañ ñëw ci luy wane ne li imaam alxaafis ibn kathir wax noon ne ci deuxième année bi ginnaaw waqaatu badrin xare badr mooy li gën a dëgër bi muy sharaa xadiis boobu ndax imaamu muslim al buxaari ak imaamu muslim ibnul xajjaaj al alayhima ñoom ñaar ñépp ko solo muy muttafaqun aley bi muy sharaa xadiis boobu xadiis boobu ci kitaabu fardil xumus moom imaam alxaafiz ibn xajar mu ne wa hada alxadis yushciru bi annahu kaana aqiba waqati badrin wa lacallahu kaana fi shawal sanata ithnatayn mu ne xadis bi dinañ gën a ñëw ci xadis bi incha allah bu gudd la day wane ne day en tout cas day yëgloo nit ñi day mel ni lu lay wan que nga man ci yëge ne duggug Seydina Ali ci sox soxnaan Fatima euh, mu ngi nekk ginnaaw xare Badr mu ne amaana nag ci Shawwal la woon sanata ithnatayni di ñaareelu at mi ndax mu ne fa inna waqata badrin kaanat fi ramadana minha mu ne ndax waqaatu badrin bii nga xam ne xadiis bi lool lay wane te lool mooy li gën a dëgër incha ci wute yi kene mbir mi dafa xew e, badar te badar ramadan la kon nag bu dee après badar amaana muy shawwal li tax nag mu ne amaana ngir shawwal leeralu ko fii noonu waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon xemmem loo e, moo tax dangay gis ci boroom xam-xamu xadiis yi ñoom imaam an-Nasaa'i ak ñooñu rahmatullah alayhi ñuy def bunt yoo xam ne xemmem loowu takk soxna ci shawaal ndax xadiisu suñu yaay Aïsha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ko takk li nga xamante ne nii mooy ci shawaal dugg ci moom mooy consommer mariage bi shawaal muy weer bi nga xam ne moo topp ci ramadaan kàntaa waxu farful yi ngay dégg ci yenn aada yu yu baaxul yi naan shawaal moom takk ci soxna wa day bay wax yi day gaaf ak ñooñu mooy laa ilma lahum laa laa laa laa laa laa laa laa ilma lahum bi sunnati nabiyina sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooñu xamul dara xamul dara ci sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp ku man booy takk soxna mu nekk shawwal faf ifal iqtidaan bi sayyidina rasulillah sallallahu alayhi ku man booy takk soxna mu nekk shawwal defal defal roye ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ko yaay Aysha radiyallahu anha waxe naan moo tax imaam alxaafiz ne amaana moo tax yaay Aïsha radiyallahu anha moom da doon préférer bu dee day maye diw ay nit wala yu mel noonu mu daal di koy def ci li nga xamante ne mooy weeru shawwal ah, kon moo tax imaam al-Hafiz ibn mu ne amaana ginnaaw badar gi ci shawwal la woon loolu mooy wax bi gën dëgër waaye am na beneen wax wa qiila tazawwajaha fi ne am na nag ñeneen ñu ne sayyidatu sayyidina ali mu ngi denc sayyidina sayyidatul fatima radiyallahu anhuma ci année bu njëkk bi imaam alxaafiz mu ne wala alla qaa'ila dhalika araada al aqda mu ne amaana ki wax lii takk gi takk gi lay wax ndax dugg gi daal li leer mooy moom après badar la moom ci deuxième année bi amaana ki wax ne ci première année bi la lañ ko takk mu la woon mooy amaana kooku lim ci jublu mooy takk gi ndax gisoo yaay Aysa lim moom loolu gisoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ko denc Makka waaye mu ngi dugg ci moom fan Medinatul Munawwara te wax na la sànk ne Shawwal lañ ko maye ca Shawwal tamit la dugg ci moom te mayewuñ ko ci saasi mu séy ci saasi moo tax imaam alxaafis ne amaana ki ne ci année bu njëkk bi la kooku lim ci jublu mooy takk ji mu ne wa naqala ibnul jawzi ibnul jawzi annahu kaana safar sanata mu ne kantaa imaam ibnul jawzi raxmatullaahi abul faraj raxmatullaahi alayhi moom mu ne takk gi mu ngi ne woon ci safar weeru safar moom lañuy wax weeru gàmmu màggal weeru màggal ci li nga xamante ne mooy ci waxi wolof sanatas na tey nii atum ñaareel mi waqii la ñeneen ne déedéet fii rajab mois rajab la woon waqii la ñeneen ne fii dil xijja noo ci dil xijja la woon mooy weer wu mujj wii mooy weeru mujj ci weeru jullit ah, imaam alxaafis ne qultu wa hada al axir yushbihu an yaxmala an yuxmala ala shahri duxuli biha mu ne amaana nag ñi ne zul xujja ñoom dañ ci jublu mooy bim du takk gi mais bi mu duggee ci moom ndax après badar la te badar wax naa la ramadan la xewoon ginnaaw gi shawal après zul qa'da après zul hijja ah mu ne lool benn wax la am nag ñu ne mu ne waqiila ñeneen nee nañ ta'axxara duxuluhu biha ila sanati salaas am ñu ne ñoom non du sax ci deuxième année bi la dugge ci moom mayoon nañ ko ko mais mu ngi jël soxnaam moom seydna ali radiyallahu anhuma mu ngi jël sayyidatu Fatima dugg ci moom li nga xam ne mooy ñetteelu at mi fa daxala biha ba'da waqaati Uhud mu ne loolu xakaahu ibn Abdul Barr wa fiihi mu ne wax ji nag ne affaire bi moom yéexe na ba ci ñetteel année bi ba sax bi muy bi mu yaay sayyidatu Fatima di sëy si di dugg si ci moom di sëy si ginnaaw Uhud la mu ne loolu imaam alxaafiz ibn abdul bar annamari al andalusi namari rahmatullah moo ko nettali mu ne wa fiihi bond lii nag moom bon sori na wax ji sori na daal jege li nga xam ne réellement noonu la mbir yi demee léegi bu ñu gisee wax yooyu eh, dinañu la wax dañuy commencer nag di nettali li nga xam ne mooy xew-xew boobu li ñu ne le moo gën a dëgër wax nañ la ne xadiis bi koy wane mu ngi ci saxiixu imaamul buxaari ak sima imaam muslim raxmatullah alayhima te boobu seydna ali ibn abi taalib moo ko nettali mu jaar ci doomam yi mu jaar ci sëtam yi di càllale waa ahlul beyti eh, radiyallahu taala anhum wa ardaahum imaam al bayhaqi raxmatullaahi alayhi dafa solo ci dalaa'ilu nubuwa ci càllale boo xam ne mu ngi jaar ci imaam alxaakim di abu abdillah alxaafid mooy imaam alxaakim sëriñam la woon moom imaam albayhaqi ci xadiis boo xam ne nag dafa am rupture ndax yunus ibn bukayrin la jaar mu jële ko ci imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alal jamii imaam ibn isxaaq mu ne xaddasani abdullahi ibn abi najiix mu ne sëriñam di abdullah ibn abi najih moo ko nettali an mujahidin mu jële ci seydina mujahid ibn jabr ikrima du ikrima ibn jabr an ah, mujahid dafa mel ni dama mas wax loolu ikrima ibn jabr déedéet mujahid ibn jabr an mujahid mu jële ci mujahid an aliyin mu jële ci seydina ali mooy rupture bi fii la ndax mujaahid jëlewul ci Seydina Ali directement foofu yi mooy leen rupture bi amee Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ne qaala mu ne xatabtu Faatimata ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat mawlaatun lii hal alimta anna Faatimata qad xutibat ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa la ila aaxiril xadiis ali radiyallahu anhu mu ne xatabtu dama dem di labat faatimata saydatu faatima ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko labat fa qaalat lii lii nag dafa am taqdiim am taxiir mooy dafa am loo xam ne nii nii mu nettali bi demee mooy li waroon a mujj moom la jiital te dinañ ko gis ci biir riwaaya bi mu feeñ mu ne dama labat as-sayyidatu Fatima radiyallahu anha dem ci baayam alayhim asalaatu wassalaam ah benn sama benn jaam ne ma koo xam ne Seydina Ali moo ko yilifoon yoroon ay mbiram mu nekk mawlaatam mu ne ko jàmb jigéen boobu ne ko hal alimta anna Fatima qad xutibat ila rasulillah ne ko yow lii mooy lii mooy wane mbir mi dafa am taqdiim dafa am lii ñu jiital li mu jëkk a wax loolu moo mujj mais ci wax ji moom la njëkkee day niroog comme lii ñii kii scénario film yi xam nañu ko léeg-léeg fi muy jeexe moom lañ lay njëkk wan moom lañ lay njëkk a wan daal di dérouler daal di dérouler histoire bi euh, ndax nee ndaw soosu ne ko hal alimta ne ko yow est-ce que xam nga ne anna fatimata kat naka kat sayyidatu fatima radiyallahu anha qad xutibat ila rasulillah est-ce que yëg nga ne moom daal nañ koy euh, labat am nañu ko jota labata ah. am nañu jota ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di koy labat bëgg koo denc soxna xultu la sayna Ali ne ah non man loolu yëguma ko xaalat nee na ndaw si ne ma faqad xutibat ne ko nag ah boo ko yëgul woon yëg ko tey ne ko waa yow sax famaa yamna'uka an ta'tiya rasulallah sallallahu alayhi wa sallama fa yuzawwijak ne ko yow lan moo la tere sax yow léegi yow mii lan moo la tere nga dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ko defee nga dem labat fa sayyidatu Faatima boo ko defee de dina la ko may hein lan moo tax defoo ko lan moo la ko tere fa qultu sayyidina Ali nee na ma ne ndaw si mooy jaamam boobu allah allah wa indi shay'un atazawwaju bi ne ko waa yow yow xam nga ma yow est-ce que gis nga ne man man man xam nga sama situation ndax foog nga ne man am naa loo xam ne moom laay denc soxna fa qaalat sayyidatu Fatima ne ko ki euh, ndaw si ne ko ndaw si ne sayyidina Ali radiyallahu anhu huma ne ko innaka in jita rasulallahi sallallahu alayhi wasallam zawwajak ne ko innaka dëgg-dëgg yow in jita boo dikkalee rasulallahi ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wasallam zawwajaka boo koy dikkal mu lay mu lay booy dem di ko labat sayyidatu Fatima mu la koy may Ah, gis nga mhm. ñoom ni ñu meloon nag ñi nga xam ne ñoo leen yilifoon seen jaam yi bu dee seen jaam yi lañuy doxe la nii lu toll ni takk soxna xeebu cee waxtaan ak jaamam bu jigéen waaw ñun ñi nga xam ne bon bi xaadim bi mindaan miy liggéey ci kër gi yaakaar nañ ne dara waruñu ko boole dara ci kër gi kooku sax sori na waxuma la bon bi sa frère sa sœur yi nga dëkkal sax xeeb nga leen ba yow yi la concerné du affaire ruus de bu doon ruus sax ñu wax loolu mën naa ma mais affaire bañ leen a boole ci dara fom ni ñii seen xel ñorul wala doo leen boole ci dara sous-estimer leen waaye ñi nga xamante ne nii ñoo yaroo ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yarde ñoom meluñu woon noonu gis nga seydna ali ibn abi lu toll ni radiyallahu anhu takk soxna mu ciy waxtaan ak as ndaw soo xam ne jaamam la woon te kat moom sax moo ko poussé ci mu dem labati sayyidatu fatima radiyallahu anha la moo tax lii bokk na ci wane ne bokk na ci wane naan ku wax ji naan shaawiruhunna wa xaalifuhunna loolu baatil la wax ji naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne consulter leen jigéen ñi jël leen seen avis waaye fu ñu leen joxe ñoom seen avis def leen lu contraire liñ leen wax loolooy wane la loolu neen la du dëgg mawdu'un dañ ko sosal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax joxoon naa la ci exemple ne la keroog sulxul xudaybiya euh, shawara ummana umma salama te lam ko wax loolu la def saydatu ali radi seydina ali ibn abi taalib ngi radiyallahu anhu li ko ndaw si wax de la def ndaw si na ko waaw yow sax lan moo ndax yëg nga ne saydatu fatima moom labat nañ ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko man de yëguma ko mu ne ko yow lan moo tere nga dem labat ko yow mi fa qultu nee na ma ne ko wa indi shay'un atazawwaju bi ndax man am naa loo xamante ni moom laay takk soxna am nga lii nii ñu bari moo nekk seen barrière ñu bari jeunes yu bari lii mooy seen barrière ba duñ takk soxna mooy dañ naan man awma lu ma yore soxna hmm. waaye buur yàlla lim wax ci aaya bi bul ñu buur yàlla bu ñu nee ñoo xam ne amuñu dara dina leen woomal ñoom ñaar ñooñu di aji sëy ndax am naa wa indi shay'un atazawwaju bi ndax man am naa loo xam ne moom laay dem di denc soxna ndaw si na ko mane boo dikkalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de zawwajaka booy dem mu lay mu lay may soxna qaala imaam ali radiyallahu anhu ne fa wallahi maa zaalat turajjiinii xatta daxaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne nag bi ma ko waxee ndaw si sama jaam boobu man bon convaincre ma quoi demal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga labat ko doomam ju jigéen ji di sayyidatu Faatima donc loolu moom convaincre ko loolu convaincre ko ndaw si it bàyyiwul fama zalat mu ne fa wallaahi maa ngi wàcc ci yàlla ne deñul moom fama zalat turajjini deñul dima ci dima dima dima dima ci puus di ma ci encourager di ma di ma di ma ah, di di ma pousse ngir ma def loolu ndaw si daal tout le temps daal moom daal mu may wax naan ma demal rek di ma encourager di ma ñaax ngir ma fexe dem ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy labat sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne moom seydina ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu wa mu ne noonu la def tout le temps mu ma ci jàpp ma di ma ko wax di ma ko wax di ma ko wax di ma ko wax di ma ko wax xatta daxaltu ala rasulillah ba benn bés nag ma ne xaaral <laughs> amaana muy ci bërëb ba la la continuer di ko wax di ko wax walla amaana muy ay yoon yoon ñeena noon lu continuer xatta daxaltu ala rasulillah ba ni may dugge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam neena ba may dugge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag fa lamma an qa'adtu bayna yadayhi ufhimtu nee na waaye naka laa dugg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj digal ba dem ci moom ba dugg bañ entré ma ma dugg nee na man daal dama nekk ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dama ñëw toog rek uf ximtu mënatumaa wax mel ni koo xam ne dañoo damm làmmiñ bi mënatula wax Allah loolu li ko waral mooy hayba gi ndax yonent bi al gi amoon noonu la meloon tamit seydna ali na abi taalib radiyallahu anhu teggin gu kawe gi nga xam ne moom moom la doon sàmmoonteloo digganteem ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba nee na moo tax dama dugg ci moom rek mënatuma wax benn moo sama sama làmmiñu mel ni loo xam ne dañ koo dañ koo dañ koo dafa damm ci biir mënatuma wax fa wallahi mastata'tu an atakallama jalalatan wa hayba mu ne maa ngi wàcc yàlla ne man seydina ali radiyallahu anhu manumaa wax benn moo manuma koo wax jalaalatan di ndax réyal gi mu rëy yonent mi salaam rëy gi mu rëy ak màggal gi ma koy màggal ak tamit haybatan loolu du hayba ak téyu guy dox diggante nit ak nit koo wekk wekk gu jéggi dayo day dem ba yow doo ko sax mën a xool du ne danga ko du du du liy dox diggante ab dictateur wala ab tortionnaire ak ki muy ki muy ki muy ki muy ki déedéet loolu ragal la mais lii du ragal googu mooy ne loolu te loolu ku mu dal ko ne diñ ko xam am na façon nit ñoo xam ne loo mën a mën a wax loo mën a discours mën a wax boo leen gisee orma bu mag gi ñu leen jox ci saase yow fa ñu toog doo mën a wax dara buñ la ne woon waxal nit ñépp dañuy foog ne yow bu dee wolof ne dañ naan ne kii xanaa moom déggul wolof mooy da ngay wax boo doo mën a wax benn boo jéemee di wax frase bu jub sax doo ko man waaw tam mu ne jalalatan wa hayba fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi aleyhi xam nga eh, atmosphère bu mel noonu mooy ne ki ñëw ngir ki ki laaj audience ba aksi yonent bi nag aleyhi <laughs> day am ñoo xam ne danga naan ko agent daawam lii déedéet ku woyof la woon jigéen ñi dañuy jóge seen kër yi ñëw di ko laaj seet si ko di ko laaj ay seeni laaj góor ñu noonu jaam dañ koy fekk mu toog ci ndaje ci jataay ñu woo ko mu ñëw ñu téye ci loxoom mu wéet ñoom ñu wax seen soxla bu ñu demul moom du dem aleyhi salaatu wassalaam waaw ku woyofoon mbagg la moom aleyhi salaatu wassalaam fa bima raxmatin min allahi linta ndax yërmande gu rëy gu ko borom bi subhaanahu wa taala defal looloo tax mu nooy ci ñoom ñépp mu xam ne atmosphère bu mel noon xam nga nit ki loolu dal nga ñëw ba taxawa ak toog ak kilifa gi mu lay déglu nga war a wax te mën a koo wax lool day pesant day day diis ci waa ji yonent bi aleyhi salaatu di daldi daldi koy woyofal mbir mi fa qaala rasulullah nee na yonent bi salaatu wasalaam ne ma maa jaa abik alaka xaaja ne ko ngir détendre atmosphère bi ak laaj ko comme que dugg si na ndax ku masaa laaj audience ba agsi dangay wax li nga kii waaye moom dafa ñëw mënatu la wax mu ne ko maa jaa abik ne ko lan moo la dikkal lan moo tax nga ñëw alaka xaaja dangaa am dangaa am aajo gu tax nga ñëw seydna ali radiallahu anhu nee na fa ma noppi manumaa wax fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam répété waxoon ne ko maa jaa bi ka ne la fi indi alaka xaaja ndax dangaa am soxla nee na fa sakattu ba léegi ma di noppi manumaa wax ba léegi fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ji te taxtu bu Faatima laa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laaj ko ko ñaari yoon lu la indi ndax dangaa am soxla aajo bu tax nga jóg mais manu wax ndax ki mu dàkkaar lool la laa wallaahi ñi ñoo xamoon dëgg dëgg ku yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñaareel bi ba mu tontuwul mu ne ko la la'allaka amaana de jitta li la indi dangaa ñëw taxtu bu Fatima di labat si sama doom di Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Seydina Ali nee na foofu bi mu waxee lool ci laa mën a waxe fa qultu ma ne ko naam te lim wax naam rekk la mën a wax Allah ñi ñoo xamoon gëdd yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te nag nii ñu meloon ñoom saxaaba yi radiyallahu ak bu bu ñu neeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nii ba mu génnee àddina tamit noonu lañu meloon ak moom looloo tax seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhu wa ardaa comme nim newee ci saxiix yi bi nga xamante ne nii ci la ne ci jàkka ci jumaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xilaafa mu daldi gis ñaari nit ñu nekk ci dugg ci biir jàkka ji di wax di yëkkati seen kàddu ci kaw te xabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci wet gi ndax yaa néeg yaay Aïcha la nekk te loolu moom jàkka ji benn rido rekk a dox seen diggante Seydina Omar ibn al daldi wax benn taabi'i yi benn ndongam ne ko demal nga woowal ma ñaar ñële bi ñu agsee mu ne leen yéen fan ngeen jóge mooy fan ngeen dëkk xamuleen miinul seen xar kanam xamul ñii mu ngi leen dóor a gis yéen fan ngeen dëkk fan ngeen jóge mbokki fan ñu ne ñoom Taayif lañ jóge di Taayif dëkk bu mag boobale nekk ci côté Makka mu ne leen bu dul woon bu doon ne ci dëkk bii ngeen dëkk di Medina kononte kon dinaa leen jumalu dinaa leen caw ay yar duma leen ndax dangeen di yëkkati seen kàddu ci kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loo neewuñ moom di génn na àddina non mu nga feefee lañ ko denc ñu noonoon wa'lamu anna fiikum rasulallah yëg leen te xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ci yéen mu nga ànd ak yéen mu ngi ak mu ngi ci seen biir ah Seydina Omar neewul xabru la rek benn moom denc nañ ko léegi mu ngi ci beneen monde déedéet waaye li alxuraan ne yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi loolu la doon sàmmanteeg moom laay bu ngeen dëkkoon ci dëkk bi ndax bu doon ci dëkk bi lañ dëkk mooy amuñ excuse ndax loolu danga ko war a xam ndax dëkk bi nga dëkk loolu moo tax loolu bokk na ci règle taghayyuril ahkam bi taghayyuril zamani wal makan mooy ne gaa yi li tere Seydina Omar ibn al-Khattab duma leen mooy ne dañ fay dëkkul loolu moom la leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngaloon moo tax kaw kaw ba ñëwoon jóge fële ñëw saw ci jàkka ji saxaaba yi radiyallahu anhum nar koo pamti pamtee nar koo fët mu ne leen da'u la tazrimu alayhi bawla bàyyi leen ko te bu leen dagg sawam bàyyi leen ko mu tuur ndox ci jàkka ji comme que tàmbali na bam paree mu ñëw jàngal ko jàngal xamal ko loo xam ne xamu ko woon bi rifqin ci ndànk ak lutfin ak ñeewante gi mu amoon moom alayhi salaatu wassalaam ndax kii day dóor a ñëw xamu fi xamul lii waaye wute naa ak ka nga xam ne dafa takkoon jaaro jaaro yam doon euh, bàgg ba mu doon tere mu jël ko ba mu ko jëlee da ko sànni da ko sànni ndax lan moom fekkoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ko tere mu daal di koy yëg nga gis ne réaction yi ni mu wutee mooy ne moom nekkoon na ci environnement boo xam ne loolu da ko waroon a xam te xam na ko alors que euh, kële xamu ko woon kaw kaw bi moo tax jarul nga yuuxu waa mu ngi door a ñëw xamul niñ deme jataayu xam-xam la mais moom mu ngi door a agsi c'est la première fois mu fekke jataay bu mel nii dañ leen di wax règle yi ah conférence du yu n'importe quoi ndax qaala allah lañuy wax qaala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam kon nag dañuy ñaan képp ku fi teew waxuma ngeen wàññi kàddu yi de waxtaan wi mais mooy bu fi kenn waxtaan ndax tamit boo nee nañ wàññi kàddu yi yow yaa maye nit ñi waxtaan alors que wàññi kàddu sax dañ ko faa warula def kenn warula waxtaan ñu ngi ñaan mbooloo mi ak déglu akuk cellan cellantu waaw ñépp na tekk di déglu ku bëgg a wax ñaar ñu bëgg a wax ñu defante si ñu jóg dem ba ca biti ñu wax foofu ba doyal bu leen neexee ñu duggaat bu leen neexee ñu jaare fa dem seen yoon loolu ngay rappeler au début ndax bërëb la yoo xam ne ña ñëw dañoo wuute am na ñoo xam ne c'est la première fois ñuy fekke conférence wala at ba at te ñoom mënoon nañoo bañ a xam rigueur yooyu nga jàngal leen ko noonu waaye boo gisee ci biir mbooloo mi koo xam ne moom ci daara ji la ne di polémique di waxtaan ah bu kooku moom doo ko def ni ñeneen ñi kooku man na nga ne ko e yow diw yow la ñuy wax bàyyi leen seen coow ndax moom xam na liñ demee voilà kon loolu lu am solo la euh, muy njàngalem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy teggin gon gu gi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la saxaaba yi amoon envers moom ñoo tax Seydina Ali loolu rek la mën a wax ne ko la'allaka amaana ne kon jitta dangaa ñëw taxtubu Fatima bëgg labat sayyidatu Fatima radiyallahu anha fa qultu nee na ma ne naam ah kay fa qaala nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ma wa hal indaka min shay'in tastaxilluha bi ne ko ndax am nga loo xamante ne nii mbir moo xam ne loo xam ne moom nga koy jox ba bu ko defee tastaxilluha bi moom moom la lay dagane mooy ana can ndax am nga can goo ko jox lenn loo ko jox lu ñuy tudde as-sadaq wala al-mahru muy mooy can dot ndax am nga loo ko jox comme dot loo xam ne mooy tax mu dagan la fa qultu nee na ma ne laa wallahi ya rasuulallah ma ne ko awma lenn de wallahi waat naa ko ci yonent bi alay waat naa ko ci yàlla ya rasuulallah yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ma maa faalat dir'un sallaxtukaha ne ko nga ne amoo dara waa ana Euh, mbubbu koŋ ma ma la joxoon defoon ko nga xam ne moom nga doon sol mu nekk sa armature nga ciy protéger woo ci xeex ana ana mbubbu koŋ boo bële ma la joxoon mu ne fa walladi nafsu caliyin biyadi innaha la xutamiyatun maa qiimatuha arbacata daraahim fa qultu cindi nee maa ngi waat ci ki nga xam ne bakkanu seydina ali ibn abi taalib mu ngi ci loxoom di borom bi subxaanahu wa taala la xutamiya moo daam na ci beneen riwaaya amaana dinañ ko gis wala duñu ko gis dana ko ayna dir'aka al xutamiya ana euh, sa mbubb koŋ boobu nga xam ne day damm ay jaaseeki flèche mooy boo ko ci dóoree day dëgër gi mu dëgër jaasi boo ko ci duur jaasi jaay damm wala flèche wala alxutamiya muy boo xam ne benn tribu ci tribu arab yi benn ci batnu min euh, qabaa'ilil arab bokk ci clan arab yi doon defar foofale doon xutamiya ñu leen doy askanale mu ne maa ngi waat ci yàlla kii ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne man Seydina Ali maa qiimatuha gis nga kii boobu noonu mbubb koŋ boobu njëgam li muy li muy jar arbaata daraahim ñeenti dërëm fa qultu ma ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, mu ngi fi man de mu ngi sama kër de mu ngeeg man fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qad zawwajtukaha fab'ath ilayha mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne ko may naa la ko may naa la faatima faatima radiyallahu anha léegi nag demal nga ëndil ma li nga xam ne mooy mbubbu koŋ boobu ma la joxoon bu ko defee loolu la lay daganale mooy la lay dagane mooy sa mooy canam mu ne fa in la sadaqa fatimata binti rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne gis nga lii de lii mbubb ko boo xam ne ñeenti dërëm lay jar mais wax naa la du ñu ñeenti dërëm yi mais pour lu mu néew la woon loolu de moo doon canu Fatima sayyidatu Fatima di doomi yonent bi alayhi salaatu wassalaam allah allah allah waaw waaye ayna al aba wa ummahatil shabaab shabaabul muslimiin ana bàyyi ak yaayi jeunesse su musulman bi xoolal ki gën ci jigéenu àddina bi canam mbubbu koŋ la woon mbubbu koŋ boo xam ne ñeenti dërëm la looloo doon canam maa talaba abuha danaaniir wala daraahim wala qanaatira muqantara baayam laajul ci canam ay oor yu dul jeex xaalis yu dul jeex alal ju ne gàññ gàññaaral déedéet waaye mbubb koŋ boo xam ne kat moom yonent bi alayhi salaatu moo ko joxoon Seydina Ali mu ne indil ma loolu allahu akbar allah waaye wax naa la sànk ne gis nga xew-xew bi déppi boobu ba àddinay tukke mbégte la li kulli muslimin wa muslima ay way lii moo barkeel waay ndax suy mas na koo gën a barkeel allah allah allah xoolal monde islamique bi rek ñaata njaaloo ñaata ay ay ay ay yàqute yu xew ñu koy dund ñun ñépp yoo xam ne lenn rekk a ko indi mooy seeral can yi seeral can yi naan man moom sama doom moom ku man di indi 4 millions moom bu yeboo bul teg sa tànk sama buntu kër 4 millions iPhone bu mujj bee génn tablette ay nu mu tudd iPad xaw ma lan iPhone yéeg téléphone yéeg lépp ku mën di indi loolu 4 millions ngay dóor waaw ak billet boo xam ne pour seen billet avion pour noo noosi xawma fan île des Canaries xawma fan ma Las Palmas ku ko mën di indi moom bi yaboo nga dem toog avec garantie d'une réception bu rëy mariage bu rëy dans un grand hôtel de la place ku manul lool moom bi yeboo nga puus fële nga gis ñenn ñi moom teg ab liste daldi bind lépp nag maire yee ci gën aay ñoom ndax paa yi dañoo daw seen responsabilité ci suñu réew yi di réew réewi wolof Allah ñoom ñi nga xam ne amuñu droit ci maye dara mooy ne maye jigéen du maye jigéen du maye du maye man la maye kooku ñooñu lañ jël mbir mi réellement suñu dëkk yi moom ñoo ñooy maye moom <laughs> réellement ñoom ñooy maye te ñooy fixé li nga xam ne mooy dot yi gaa yu bari looloo tax sëyuñ seen doom nag comme que nee na moom waa ji manu koo ba léegi nag ñuy njaaloo ba am doom nag ñu ne njëkkewoo ko fi te doo ko fi mujje ngénte ba mu saf ngénte ba mu neex yaa subhaanallah comme que can nga rawoon na ko takk nga amul mu rattrapé ci li nga xam ne mooy nag ngénte doomu njaaloom ji bu ko defee ndawtal yi daal dàqe ñu jaay fi lu ñu mën ak lu ñu mënul ñépp ñëw sabar yi tullee ku tulli ñeneen ñi rëkk tànqal àddina bi tànqal koñ ba ba keroog kenn xamul looy julli ak yooyu yépp ñu yor ko te ba léegi di nga gis koo xam ne doomam moom dañ koy ëmbal quatre fois mais ba léegi du ko may mais nag bu ci nekk rek mu ngénte te même personne bi lay doon yaa subhaanallah waay waay waay waay société bu feebar yal nañu ci yàlla musal na nañu ci yàlla musal te moo ñu dal ah loolu moo ñu dal muy seeral can yi seeral can yi ba ni nga xam ne mariyage yi moo tax gaa yi léegi takkatuñu takkatuñu talatuñu ko xalaatuñu ko sax boo ñëwee ba koy def gaay buñ la waxee ñaata la rek nga reculer dangay yor euh, yéene gu rafet ñëw waaye gis nga buñ la rëddalee yow mu leer na ne waxuma la sa salaire de mais sa salaire boo toogoon 4 mois dajale sa salaire defoo ci dara lu dul dajale loolu yow liñ la laaj sax man a amagoo un tiers léegi nag boo ci forcé nit ba mu def lool lebeeg fu nekk ñu jàppale ko fa nga jox ko sa doom ci loolu day jàpp ne yow danga koo jaay lu cher la joxe kon nag sa doom ji du ko muñal dara moo tax takk ma takk ma yépp fase ma fase ma ciy tegu la ma waaja doon nettali naan góor gi nee woon na moom man suy léegi jaaxal nañ ñoom daal dem leen di gis ñu takk daanaka daal balaa daraa xew rek nga gis leen fantashiru ñu daal di tasaaroo <laughs> mooy fase am léegi nag ñuy ñaawoo ñaar diggante ñaari famille ak jëwante ñeneen ñëw di leen jàppali tànk loolu lépp bokk na ci problème yu rëy yi mooy can yu cher xoolal rekk gën ci jigéenu àddina bi di saydatu faatima radiyallahu anha seydna ali ne fa in kaanat la sadaqa faatimata binti rasulillah ne sama mbubb koŋ moom nga xam ne de dañ ma ko mayoon sax te baayam ma ko mayoon jarul dara presque ay dërëm yu tuuti maadudaat yuñ mën a compter ci la jar loolu de mooy li nga xamante ne nii moo doon euh, canu saydatu Fatima radiyallahu taala anha wa ardaaha euh, imaam abu daawud as-sijistaani raxmatullaahi alayhi dafa solo dafa solo ci sanad boo xam ne nag bu daif la ci sunan bi mu ne mu jële ci Muhammad ibn Abdirahman ibn Thawban an rajulin min asxaabi nabi du lii moo tax mu du du lim ne an rajulin ci benn ñu jële ci benn góor euh, ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu moo tax mu daif non du loolu càllale bi moom moo daif mais du lii ndax waxoon nañ la saxaaba jahalatu saxaabi la tadur ñàkk xam saxaaba bi loolu yàqul xadis bi mais xadis bi dafa wérul euh, mu ne mu ne mu jële ci benn góor boo xam ne ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne anna aliyan mu ne seydna ali ibn abi taalib lamma tazawaja fatima bint rasulillah araada an yadxula biha fa manaahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam xatta yontiyaha shay'a mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi seydna ali radiallahu anha wa arda denc seydna seydatu faatima radiallahu anha mu bëgg dugg ci moom mooy mu sëy si ah, daxala biha nag loolu liñ ci jublu ah, mooy ak banaa biha benn la mooy nga consommer mariage bi mooy ngeen wéet ba lii dox diggante ñaar ñuy sëy daal di am tekkiwul na rek mooy foog mu jóge seen kër ñëw déedéet nee na mu bëgg léegi dugg ci moom mu ne fa manaahu rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet hatta yu'tiyaha shay'an fekk mu jox ko dara mooy can fa qaala yaa rasulallah lay li shay mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah, man de aw ma dara fa qaala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam a'tihaa dir'ak fa a'taahaa dir'ahu thumma daxala biha nee na yonent bi alayhi salaam bi mu ko nee aw ma dara mu ne ko jox ko sa mbubbu koŋ bi nga yor ah mu daldi koy jox ci noonu ci la doora dugge ci ki nga xam ne mooy saydatu fatima radiyallahu anha xadiis boobu nag imaam abu daawud soloo na ko ci sanad boo xam ne beneen boo xam ne bu wér la naka noonu imaam an-nasa'i daldi na koy solo bu mel nii mu jële ko ci seydna abdullah ibn abbas ki nga xam ne mooy eh, say bu dee bu seydna imaam an-nasa'i bi moom mu ngi jaar ci ayub as boobu jaar ci ki nga xam ne seydna anas bu dee bii nag euh, non non mu jaar ci seydna abdullah ibn abbas mu ne lamma tazawaja caliyun faatimata radiyallahu anhuma qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam aatiha shay'an qaala maa cindi shay qaala ayna dircuka alxutamiya nee na ba nga xam ne ci la ko takkoon dane ko alayhi salaatu wasalaam dane Eh, jox ko dara mooy jox ko can mu ne ko awma dara mu ne ko ana sa mbubb koŋ mi nga xam ne alxutami ya mu dëgër moomu di dam dammi ay flèche ak jaasi walla mi nga xam ne waa xabiila boobu di waa xutam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo koy liggéey eh, imaam ahmad ibn hanbal ba léegi dafa solo ci sanad boo xam ne bu da'if la ndax dane moom imaam ahmad xaddatanaa sufiyaan dane sufiyaan moo ñu nettali di sufiyaan ibn uyayna eh, raxmatullaahi alayhima an ibn abi najiix mu jële ci ibn abi najiix mi ñu gisoon sànk ci càllale imaam ibn isxaaq bi an abiihi mu jële ci baayam an rajulin sami'a mu jële ci koo xam ne dégg na seydna ali radiyallahu anhu mu daldi wax yaquulu mu ne looloo tax wérul koo kenn xamul kan moo dégg ci seydna ali nan la tudd mubham la mooy xamuñu ko yaquulu mu ne aradtu an axtuba ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ibnata mu ne dama bëggoon Eh, man naa Ali dem ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy labat doomam ju jigéen ji di Sayyidatu Faatima radiyallahu anha fa qultu ma ne ko maa lii min shay fa kayf mu ne mais man ma ne mais man aw ma dara ana nan laa fay demee di kii